takk ay saxaar ñu di ko doxee ci géej gi gannaaw gi mu takk saxaar jéeri xar ñu ko doxal ci jéeri ji loolu na léebu yaara mu jëkk la tajri léegi saxaar jéeri moom waaw na ay waruwaay yoo xam ne ci jaww ji la ñuy dox mooy aw yow nga xam ne moo xew ci jamonoy léegi de boo dëggee mu def lu ko soob rek wa yaxluqu maa laa ta'lamuuna damay wax ne maa moomu du nekk xaj na ci rek yatti maa ci alquran amul lu ci xajut de bal kataboo bi maa lam yuhiituu bi ilmihi wala maa yaatihim taawiiloo kooku maa moomu du nekk xaj na ci rek naka noona wa yaxluqu maa laa ta'lamuuna rek wa allamaka maa lam takun ta'lam yàlla bi mu sàkkee yëf yooyu yëpp doomu aadama yi la ko sàkkal mu ngi teral leen mu wërsëgal leen ñam neex rek la dunde jur gi ci ñax mi rek lañuy ñuy far bu ñuy lekk dugub bi tam xëy na dañ koy dañ koy <clears throat> rek jox leen ñu yéey wala bu ñu teddee ba tedd ñu jox leen pepp de ñu yéey pepp ma waaye doomu aadama moom balaa lekk dugub dañ ko won indi cox ba togg ko toggale ko ci ay xeet daañ ñilu muy ndox ñu def xorom def sanqal def ab rënd mu sob bi ba saab ci gën a tuuti sax yooyu dana ca daje doomu aadama soog koo mën a lekk rek mu jox ko wërsëg yu neex yooyu mu teral ko itam te yàlla mbooleem li mu yónni ci yónent ca aadama ba ci gën ci mbindeef yónent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yónent yépp ci doomu aadama de yàlla yónni de yonent amut ci jinne doomu aadama yi rek la yàlla yónni ci yàlla ci doomu aadama rek la yàlla wàcce ay téere wàcce na téeméeri téere ak ñeneen ci téere waaye yépp ci aadama ki doomam la ko wàcce rek ba nga xamee ne moom la yàlla teral te wàcce ci moom téere moom la yàlla teral ba togg ko jëf tëpp ko dit ko soo xamee ne def na di ko yàlla sant yàlla daf koy fay ci kër a xéewal ga muy na su fekkee ni mooy na la yàlla santaane yàlla dana ko bugal waaw ci kër ak bugalam nga nga xam ne sàkk na ko ëllëg de loolu mbinde fi ci des xamuñ jooju daraja de li yàlla aaye doomu aadama yi xam ne doomu aadama ji ko ci def tooñ nga sa borom te da nga gis ne doomu aadama ju xees nga ji may moom la ñuy liggéeyee ci mbedd mi waaye yàlla tegu den genn jëf àgguñ ci jooju teraanga rek ba nga xamee nag neen téere yépp ci doomu aadama yi la wàcc juróom fukki téere wàcc na ci siisu doomu fukki téere wàcc na ci Axnoof mooy Idris ki nga xam ne moo jëkk a bind fukki téere wàcc na ci Ibrahima fukki téere wàcc na ci Muusa ak tawreet ak muy téeméeri téere ak ñenenti téere ba yonent yàlla Muhammad ñëwee mbooleem téeméeri téere ak ñeenti téere yooyu ne yépp yàlla dajale na ko ci alquran jox ko yonent bi te yonent moom sallallahu alayhi wa sallam moom rek jagoo téere bi yàlla wàcce ci moom ñu xeetam di ko jàng ba wattu ko di ko tari de da gis ko ne ko tuuti alquran ne ci dënnam de Moussa ñaanoon na boromam ne ko gis naa aw xeet woo xam ne seen kaamil ci seen i dënn la nekk may ma ko gis may ko bani Israël mu ne ko bul jege yàlla li ci dim loolu xeetu amadoo ko moom xeetu amadu rek ñoo jagoo seen i kaamin nekk ci seen i dënd de alquran jooju bi nga xamee ne yàlla wàcce na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko muy moo gën a yi bi de sallallahu alayhi wa sallam yonent yi yàlla yónni ni ñuy xamee ne yonent yàlla lañ mooy ñu indi ay mujisaat ak yonent bu ci yàlla moom la ko jox ci kawteef mooy juróom-ñeenti kawteef de yonent nag moom sallallahu wa sallam saa baami alfaka xadin lay téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeneenti junne ku ci nekk gis nga ci yonent karaama koo xam ne yow kenn yaa ko gis keneen gisu ko de xanaa bon téeméeri ci junne karaama koo xaar ba noppi yàlla def naa alxuraan muy mu gisaat de alquran lépp yàlla gaarloo ante naag yonent gaarloo ante naag Quraysh ci alquran lépp ku day nit tamaati din su wat jinnu ala ay yaatoo bi misli hada alqurani laa yaatoo na bi misli walaw kaana baaduhum baadin zahira ñi dañuy dimbalante sax ba nga xamee ne nañ ne lott nañ ci def lu mel ne alquran mu ne faatu bi hasbi suwarin mislihi muftariyatin mu gaarloo ante fukki saar rek na ngeen def boobu lu fukki saar rek yu mel ne alxuraan loolu itam ñu lott jële mu gaarloo ante wenn saar rek kaatoo bi suratin misli wenn saar fa in tafaloo walam tafaloo li gën a naqari xorey si ci àddina te amul amul paj-paj mooy li leen yonent ne li ma leen wax defu leen ko te du ngeen ko def mukk te bëgguñ lu mooy fennoo yonent bi te mënuñoo mënuñoo fennoo loolu de jéemuñ ko te duñ ko jéem mukk la ba àdduna ba ba fa àdduna yem ne benn saar ci alxuraan moo gisaat la te saar bi gën a gàtt mooy kawsara ak lixlaas bu ci nekk ñetti aaya la kon ñetti aaya yi ne ci alxuraan nekk nekk na benn junne ci aaya te ñetti aaya yi nekk di mu gisa kooku ñaari junne yi mu gisaa da ngoo xaat yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax alquran mooy moo gisa bi nga xam ne moo gën a màgg ci mu gisa yi de moo tax ñu bari gëm nañu rek ngir dégg alquran waaw buñ déggee alquran rek dal di xam ne ci wax du waxi doomu aadama rek waaye li moom xerat rek nga xam ne moo gën a noonu yonent te moo gën di xéefar ba nga xam ne dégg na alquran daf ne wax wallahi wax ji ma dégg du waxi nit du waxi jinne te wax ji ne ma dégg am na ren xam na meññet am na suuf am na kaw te wax ji ma dégg wallaay dafay kawee waaye duñ ko kawee koy àddina ñu ne ñu ne saba al walid ñu ne walid jàng na de waaw waaye dëgg Quraysh yëpp danañ jàng de Abu Jahl ne baleen maa ngi moom man danaa ko murtat de te ñëw fekk si waaw fekk walid ca de ne ko Quraysh day ñu ne dajaleel sa ndax ndax dañoo dégg ne da ngay yalwaani waaw bu moo la tax a dem di bëgg a jébali ji Muhammad mu ne ko yaa bon loo dikkee xam nga na Quraysh day ku ma baara la amu fii waaw ba di ma sabar de mu ne ko loolu ñëpp wax de waaw mu dégg ci dem di topp Muhammad mu ne wax ji ma dégg du njabar du ay nar du lu nit wax du lu jinne wax wax ji ma dégg am nay ren am na faw am na meññet te wax ji ma dégg fay koy waaye lu yàgg yàgg duñ ko koy de Abu na ko fokk nga weddi nag ndax soo jengee daal topp Muhammad Quraysh yépp daañ jeng de mu ne lu may wax da di wax ne Muhammad waykat la ndax mas ngeen koo gis mu man ndax benn bayt xam ngeen ne yéen a gën a mën a fen Muhammad du waykat de Muhammad buy nettali way sax waaw du ko mën a àggale yonent daanaan misaaloo baytuur waykat bi naa sa tubbi laka al ayaamu maa kunta jaahilan wa yaatika maa lam tusa man lam tusawidi bil axbaari noonu la ko daa nettalee moom yonent wa man da man laqa baytuur ba màgg de te <coughs> wa yaatika man lam tusawidi bil axbaari moo gën a fasaa ñépp nag te jiital xamda moo gën a fasaa waaw jiital xamdatu moo tax moom mu jiital wa yaatika man lam tusawidi bil axbaari <coughs> noo ko def alquran jooju mooy mujjisaat bi nga xam ne wàcce nañ ko ci yonant am na fukki maas ak ñenant léegi ba tey muy gën a xees te yonent yëpp amoon nañu mujjisaat naam waaye ku ci nekk te mujjisaat dem na nekk na ngelaw léegi kenn gisatul lu ca bokk rek waaye mujjisaat bi nga xam ne fay dund ak ñun ba àdduna jeex te du fi jóg te du dara moom amul jëm amul dara ay arab yi ñuy wax rek la jooju doole yàlla mi ko jox alquran jox ko yonent bi sallallahu ji nga xam moom lañu war a jaamu mooy kenn te moo wéet te mooy waaw ñu di ko jaamu rek ba yàlla tëralee doomu aadama yëpp rek mu tànn ca jullit ñi de ñoo ñoo ñi nga xam ne waaw ñoo gën ci doomu aadama yi de doomu aadama gën ci mbooleem li yàlla bind jullit ñi itam te xeetu ñoo gën ci mbooleem doomu aadama de kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi yàlla wa sallam yéene xeet wi gën ci xeet yi ndax lan taamuruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkari <coughs> tu'minuna bi wa tu'minuna <coughs> gën gi nga xam ne kooku yonent gëm na ko tey nag ci yett jikko yooyu rek lay jóge de du ci melo bu doon wexaay yow dañoo weex du ci cosaan waaw yow di Ibrahima ay seen maam mu ngi aju rek ci yett jikko yooyu gëm yàlla di digle lu baax tey def lu baax rek di digle lu baax di tere lu bon te nit balaa digle lépp fekk dafay jëfam de bu digle sa jëf daañ la toppaloo waaye ku diglee lu baax te toppaloo ca daa nga tere lu bon ba noppi di ko def booy dem waaw booy diglewu la rek yàlla mi nga xam ne moo tànn xeet bi yi nag ci lu mu leen tànne mooy yónni gi mu yónni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi ci xeet bi def muy mujj ak yonent yi tey seen i limaan te mooy di jiite bu ñu demee fa yàlla bu ñuy jàkkaarleeg yàlla mooy nekk mooy xutba de kenn du wax waaw yonente bi sallallahu alayhi wa ibrahima moussa ak Iisa ak Nuun ñu nga fa naam waaye kenn du wax yonente sallallahu alayhi wa sallam mooy wax de boo a ñëpp itam kenn du rax mooy taxaw diramu de mooy jëkk a dugg aljanna sallallahu alayhi wa sallam dugal xeetam moo tax yonent moomu mooy gën ci yonent yi téeréem bi moo gën ci mbooleem téere yi diineem ji moo gën ci mbooleem diine yi wala moom rek ay diine sax inna diina inda laahi al islam wa man yabtaxi xaara al islaami diinan falan yuqbala minhu alquran saxal na ne lislaam rek moo di diine ku jàpp diine bu ko moy yàlla du ko nangu ci yow yàlla mi ñu tànn may ñu yonent bi yonent bi mu ñu may nag ci guddik tey jii la wàcc ci àddina di doomu aadama di dox ci suñ diggante nga xam ne mooy jëmmi sariyaatu de mooy alxuraan ji nga xam ne moom laa doon wax tuuti ci moom léegi yonent sallallahu alayhi wa mooy jëmmi alxuraan de lépp lu mu wax alxuraan la lépp lu mu def la sariyaatu mooy lan sariyaatu mooy li yonent digle mu dal war ak lu mu mu daal di arab ak lu def moom ci boppam ñu daal di ko war a roy ak loo xam ne def nañ ko ci kanamam waaw te te te diwut ko ndax yonent sañ noppi ci ci lu ñu sib de lépp luñ def ci kanamam te muy luñ sib ko war na ko def lépp luñ def ci kanam yonent te waxu ca rek waaw loolu sariyaatu la def inaa antal naa léegi kitaaba li koo bàyyi naa si dina arakallah moom lépp loo xam ne yàlla war na ko ko rek soo su ko àttee mooy àtte ba nga xam moom la yàlla wàcce rek moom la gërëm ca kaw asamaanam ya de yonentu boobu guddik tey gii la juddoo woon ca Makka ca kër Abi Taalib ci xuru Abi Taalib ba ba mu juddoo Makka moo tax Makka di gën gi dëkk yépp بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لقد جاء وإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا بهم guddi gi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa wàccoon ñëw ci àddina si yàlla yónni ko muy jubal mbooleem jaame moo tax muy guddi koo xam ne guddi yu gën yépp moo ci gën at mi am ne juróom-ñaari guddi yoo xam ne ñoo gën ci at mi guddi ajuma guddi suba la ñuy wari guddik suba la ñuy tabaski guddik tamxarit ak guddik nisfu shaabaan yooyu nag yooyu guddi ma jëkk a tudd seen ngëneel yonent bi feeñal na ko guddi gii nag moom gëneelam yonent bi feeñu na ko ndax soxlawut feeñal yaaram dañuy wax ne naka lay wéete ci xelam nit ku ku am xel bëccëg ñi di ko sàkkanteg dan naa lii bëccëg la yooyu baax yépp li leen tax a baax mooy la ca xew bu digle letul xadar yàlla wax na ngëneelam wax ne li ko tax a baax gën guddi yi mooy malaaka yi dañ cee wàcc ak jibril su fekkee guddi gi malaaka wàcce ak jibril gën na guddi ndax loolu kon guddi gi nga xam ne ci la yonent ki nga xam ne mooy sangam malaaka yi nit ñi ñëpp guddi gi mu wàcce moo gën guddi gi laylatul qadar ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa daawuñ def gàmmu ni ko xeet defee léegi ndax yonent ko ndax xelu nit di màggal boppam waaye ba yonent génnee àddina nag la ko dale ca mars ak ñetteel ba fii ci tey xeet yi yépp daje nañ ci guddi gi de ñi di ko màggal di ko dundal ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi wax na ne sama xeet duñ daje ci réer lépp loo xam ne xeet yu daje nañ ci gannaawam rek na nañu wóor ne loolu ñu ngi dëppook yoonam kon nag gàmmoo wax yonent bi ne ko dinaa la nettali xabaar yi yonent yee la jëkkoon ndax sa xol gën a dëgër ci gëm yàlla su fekkee yonent ñu di ko nettali xabaar yi yonent yee ko jiitu woon nañ doon def ak lañ leen doon def ñu di ko muñ loolu yokk na ko moom yonent gëm yàlla kon ñun ci suñ bopp ñu nettali ñu yonent ci boppam lam doon def moom saabaam yi mu yokk ñu gëm yàlla loolu amul werante moo tax ba ndaje yi ñuy daje di def gàmmu ngëneel yu bare nga bu jëkk ba mooy nit ñaa ngi daje di dundale seen alal di tëgg yonent bi di julli ci moom loolu dafa tegtale ne màggal nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi ku ko màggal dal di màggal diine jim dikkee te màggal diine topp ko texe dal di ñëw texe dal di ñëw su fekkee nag ni <clears throat> ñaareel ba lii ñuy def dafa tegtale sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bu ko sopp dal di texe te dootoo texee di mukk gannaaw la ñetteel ba lii ñuy def xeetu liggéey ngi ci ndax ku ne ngi jóge béréb ku ne ngi bàyyi soxlaam ñu ñëw di daje fii ngir yonent bi loolu liggéeyal ko def te liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi <coughs> la amee maxaama boo xam ne moo gën bu malaaka malaaka yi yi nga xam ne ñooy sàmm jëfi jaam suñ gisee ñoo xam ne dañuy liggéeyal yonent bi buñ leen jege sax ndax jege ñaarey buur bi lañ jege ñaarey buur sandarma du ko wax dara ñaare kon nag ñi jege yonent bi itam noonu la leen malaaka yi di di moytoo te liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nguur ak yonent bi nguur gu màgg la ci baatin gépp nguur gu màgg ci àddina am na drapeau te képp koo xam ne fonctionnaire am bu gën a màgg ci dëkk danañ samp drapeau ji dëkkat ñu xam ne yaay fonctionnaire am gouvernement bi nga xam ne moo gën a mag ci dëkk bi mu nekk ba boo demee ci ci région Kaolack sax dañ ko fekk drapeau ñu xam ne kii mooy njiital ñi nga xam ne ñooy liggéeyal président ba mu nekk ca Dakar soo xamee ne kuy liggéeyal yonent bi kuy liggéeyal gouvernement dañ koy yëkkati raaya da nga xam ne kuy liggéeyal yonent bi itam malaaka yaa ngi koy yëkkati raaya bu fekkee gisuñ ko sax ñaareel ba lii mën naa bicc jaam te dëggante gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent ku gën a gis ko moom nga gis ci boppam te koo gis texe texe koo xam ne doo doo texee di mukk gannaaw la yi ñuy def itam mën naa ma ndax ñëpp ñi nag di def yonent mel nii la mel nii la mel nii la mel loolu sa xol mën na ko nataal nataal boobu soo ko dëkkalee ci sa xol bu yàggee mën nga am gis yonent sallallahu alayhi wa sallam gis yonent benn muy ci nelaw benn muy ci xeyal noonu benn muy ci gis goo xam ne àndut dara loolu mooy li nga xam ne moom la wali xemeem tam ci lañuy ñuy jeexal seen dund pour bëgg am maqaam boobu guddi gii nag fukki fan ak ñaar ci weeru gammo ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gane àddina wuute nañ ci ñu ne ci guddi gu jëkk gi la juddu ñu ne ci guddi ñaareel gi ni ne ci guddi juróom-ñetteel gi waaye li gën a wet xam ne barke yëpp moom lañ jàpp mooy ci guddi fukk ñaar waaw ci juddu sallallahu alayhi wa sallam ci bésab altine bés boobu mu juddu woon ci la gàddaay dem Medina ci la génn àddina itam bés bi yàlla ci lañu wàcce ci moom mooyu gi lépp lu yàlla soppati ko ci yonant bi ñu ngi koy def ci bés bii kon yonant bi ci sallallahu alayhi wa sallam du toog di màggal boppam waaye yàlla moom màggal na ko ñun ñi nga xam ne yaakaar yi lu may barke bi yonent war nañoo màggal du digle ngir ñu amal cëf ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na benn buur boo xam ne bu sàggan la woon wante bu bëgg yonent bi la woon bu guddi gi jotaa mu dépassé ci alalam def ci lu nekk bee bés place boo gis am na ku ko bëgg ñi bëgg place am ñoo bëgg ko yow nga am ko noonam ba dal di wàcc gannaay ne ko tey ma rey dox sa diggante ak man mu ne ko gàmm mooy dox sama diggante yow foofa yàlla dal di sànni lox waa ji mu lox ba daanu ci suuf buur ba dal di ko jàpp nag ñu dal di jàpp yóbbu ca kaso ba buur ba moo mucc te daf ko ne rek gàmm gi may màggal dana dox sama diggante yow tax na ba guddi gi ñu ngi koy màggal di ci yaakaar barke buy dellu ci ñun ak buy dellu ci suñuy réew ak buy dellu ci suñuy njaboot yépp ba ca suñuy sët eh, li nga xam nag ne ne la ñuy gàmmoo mooy di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci way yi nga xam ne wayoon nañ ko ko saaba yi wayoon nañ ko ko yooyu jiitu ak yoon woo xam ne moo di yooni njub te yooni njub benn bi see màgg yooni islaam te xam nañ ne yow sa taxawaay yëpp moo di màggal islaam saxal islaam yëkkati islaam ngi laa ñaan yooyu yooyu tam sëñ nga ñaanal nguuru Gambia léegi président nga waxee na nga ñaanal nguuru Sénégal nga boole ci nguuru Gambia boole ci président ay militaires soo soo ñaanalee Sénégal te ñaanaloo Gambie dina am lu des soo ñaanalee Gambie te ñaanaloo Sénégal dina am lu des kon nag ngeen boo amee sëñ ñu ngi dendoo nekk benn peut-être kilifa yi taxaw pour boole ñaari réew yi pour ñu ci ànd ci jàmm ak ci léegi nag su ma wax ci mun a gudd parce que ñun gan lañu ñu ngi wax nañu wax yëpp. waaye ñu ngi àndandoo rek moom ci lépp ci bépp tànk bu rafet boo xam ne wax na ko lépp wasalaam. bàyyi de jaajëf. alhamdulilah. président Amadou Cissé Dia. président Amadou Cissé Dia. suñu doom suñu xarit niñ ko waxee. suñu dëkkandoo yi tam. suñu dëkkandoo yi tam. yàgg ba tey. bu yàgg ba tey. xarit yi yàgg na lool. bàyyi xarit yàgg na lool. gisuma sax ku la tëj. gisuma sax tëj tëj ku la tëj. di tàmbalee ñëw. di tàmbalee ñëw. benn sëriñ ñëw na fi di Cheikh Tidiane. bàyyi mu ne benn sëriñ ñëw na fi. ci sa si Abu Sufyaan radiyallahu anhu. feebar na ma nag mu wutal docteur. feebar na baay nag ma wutal ab docteur. ma docteur tubaab wutal ma docteur africain. te kat man kat bëgguma docteur ab tubaab wutal ma ko africain. baay ñu si si nii si jamono la ko boole keroog. toppatoo ko bu baax de xolam sedd mu ñaanal ko. mu toppatoo ko bu baax ndax xolam sedd guy bu ñaanal ko it. war yoon ñëw na fi ba nga xam ne ñun sa war yoon ñëw na fi ci la ñu mën a daal ba gën leen ci la may xam daal ci ñu bëgg na daal nekk dëkk boo dem rek sënd jëwe dem bàyyi jërëjëf dëkk bu nit taxaw sënd jëwe nga fa te day xam su nit nag te baat mu ne wax boobu de dëgg dëgg yàgg na lool waaye ki ko dégg day fàttiwu président Senghor itam. di ko Lamine indee. di ko Lamine indee fii. daf koy indi ba ci man. daf koy indi ba ci baay bii. li ma la dénkoon sama bopp kat. ne bàyyi. li ma la dénkoon sama bopp kat. maa ngi koy dénkee Senghor wala lu ko raw. maa ngi la koy dénkee Senghor nii ba indi. wala rek lu ko raw. ndax man day na ëpp ci sama dund wéeru te Sénégal daal dëgg dëgg waa ji rek la ci yaakaar. bàyyi mu ne dénkaane booba it lu yàgg la la doon fàtte dénkaane. bàyyi mu ne wax boobu xam nañu seen de ba tey day xam nañu ko fi teewoon. bàyyi mu ne wax booba mos na koo fàttali Senghor ci seen ak jotaay ñoom ñaar. bàyyi na ko sa wate bu njëkk ci seen peeru. bëgg a bëggee nekk di pëteet ñaareel. la ma ca def la mu ko def ko ci Ibrahima def bi. bàyyi ni ko la ma ca def la mu jëy defu ko ca Ibrahima ndaw mii itam defu ko ca woon. boobu ndax dëgg dëgg boobu lañ bëgg leen waaye mënuñ ko nag booba man rek a mat. nga ne nekk nga di dugg. bàyyi ni ko boo fàttee wu xam na ne ci suma biir néeg nga xamee ne yow nekk nga député. booba kaw la. bàyyi mu ne ndax booba day kaw la. bu kër tubaab yi tëjee. bu kër tubaab yi tëjee. amul fenn foo mën a téléphoné ci kaw la. amul fenn foo xam ne mën nga faa dem téléphoné ci kaw la. Senghor ak Ibrahima Ndaw yëpp. booba Senghor ak Ibrahima Ndaw yëpp. daa leen sol seen mbubb taw di dox ci bi taw di dox ci taw bi di ba fii ci biir la ci téléphone bi. pour bëgg a téléphoné. pour bëgg a téléphoné. allo. bàyyi na loolu bu yàgg la nag. digaale dëgg dëgg bu yàgg moo ko waral. digaale bu bu yàgg la it. maa ngi koy gërëm maa ngi koy gërëm. bàyyi na leen di koy gërëm. boo demee dafa dégg di koy fàtti. jaara itam. jaara boobu itam. yow ma laa ñuy jaag yow bii. yow bii nga fi jaara jëkkaandoo bàyyi nii. gisagut li mu nekk. bàyyi mu ne booba day jaar gisagut lii mu nekk. waaye ci kanam moom Aliou Diagne bii. booba day la ko bàyyi waxee ne. gam ne daal boo yemoo góorgóorlu. ci sa loxo bii lay nekk. yow say wax du tëbbeeku. mu ne ko su nekkee. bu fekkee loolu xam na. yaa moom foofa waaye da nga ko doon leen moom. yaa moomoon foofa de démb. waaye fële dee kon da nga ko doole moom. xarit boobu it moom dañ koy sàmm moom ba tey. bàyyi mu ne xarit googu bu sëq ak gan yi ñoom ñu koy sàmm ba tey. bu fekkee lu jiitu na lu jiitu loolu. bàyyam. ndax maa ngi jaag ñu ne bàyyam. maa ngi jàppoon. ci diine la jàppoon moo doon jiital ci diine Muhammadin jëbbal bàyyi léppam ñeexal leen su feetu quatorze su feetu ñëwee rek bu feet ñëwee Noël bi feetu Noël bu dikkee mu nga xam ne rek bu yeewoo si di dem jàkka ji rek fekk leen ñuy sant mu si yeewoo suba rek di dem jàkka ji dafa ak ñi daan def. ak dafa ak ñi daan def. loolu la ñuy topp ba léegi. loolu day ñëw boobu la ñuy topp ba léegi baaxuñ ko. kontaan nañu boobu ñu dem ci seen gouvernement fekkee ba. bàyyi mu ne kon day war ngeen a kontaan. ginnaaw seen gouvernement kontaan na ba fekk leen ci. ñu ñaan. bàyyi leen di nga ñaan nag ñan la dugg yow rek. sama borom. boromam bi. am nañu suñu président. sàmmal ñu suñu président bi. ak ñu koy ñu dimbalanteeg moom. ak mbooloo ñuy dimbalanteeg moom si wu ak yéen waa Gambie. ak yéen waa Gambie itam. sàmmal leen seen président. mu sàmm yàlla sàmmal leen seen président yéen itam. dimbale leen. dimbale leen. ba ngeen mën a dimbale seen réew. ba ngeen mën a dimbale seen réew mu xàgg fa mu jëm. mu wattu leen yéen ñëpp. mu wattu leen yéen ñëpp it. ngeen am xaw ci yoon nga xam ne mooy jëriñ réew. ba ngeen xaw ci yoon woo xam ne mooy jëriñ réew. bàyyi loolu. dañ koy ñaan ci guddi gu màgg gi. li nga xam ne mooy musiba mi gaar nag. li nga xam ne nag moo di musiba mi gaar. adduna noonu la. bàyyi ne adduna bii noonu rek la. ku ci nekk ngay juddu yàlla fa laa sàkkal bés boo xam ne doo ko weesu. ku ci bés boo xam ne doo ko doo ko jàll. doo jàll mukk bés bi. waaye doo ko jiitu itam. waaye kat doo ko jiitu it nag. bés boobu. bés boobu nag. naqar wu ci am. naqar wu ci am. du tax ñu fàttali ñu fàttali mbég mi ñu ci am. du tax ci am. yonent ci boppam. yonent bi sallallahu alayhi ci boppam. ci bés bi la génn àddina itam. ci bés bi la génn àddina itam. ci ñi ci juddoo. lim ci juddoo woon gëpp. ba jotee ci la dee. ba dee am jotee ci la dee. ñun jullit nag. ñun jullit ñi nag. dañuy fàttali ci bés bu mu juddoo woon. dañuy fàttali ko bés bu mu juddoo woon. ndax loolu xéewal ak yàlla ci ñun. ndax loolu dee mooy xéewal ak yàlla ci ñun. ñu fàtte bés bu mu dee. ñu fàtte bés bu mu dee nag. ndax loolu natt la boo xam ne dañ ko war a muñ fàtte. ndax loolu natt la boo xam ne dañ ko war a muñ te fàtte ko it. humpale wuñ ne benn bi ci la yonent bi ci la génn àdduna. waaye kat humpale bi ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddu kat du tere kat muy bésam bés ba tey ndax li ci nekk. yàlla dimbale ñun ñëpp. yàlla yàlla dimbale ñun ñëpp yaa rabbi. jox ñu barkeel guddi gi. jox ñu barkeel guddi gi. yàlla wattu ñu. wattu suñ président. wattu suñ président bi. wattu la yow ba ci ñun. wattal ma ko Cissé Diagne yi nga xam ne moom la ñu yónni bi nga ne xam ne moom la ñu taal. sama doomam ji di Moustapha Niass nga xam ne mi ngi ci seen wet. bàyyi kooku day dafa ñëw kër baayam dem ba si kër ba ñëw rek. président Dia. bàyyi noonu la ko ne nit ak gouverneur ànd ñoom. mu ko déet man kat dama war a jiitu ca ak Alioune Diagne ak ñu ànd ak bàyyi ne ñun ñu ñu ñaanal yàlla ñun ñëpp du ma leen ko jox wàcc seen bopp. ku ñaanal Sénégal. ku ñaanal Sénégal gii. maa ngi ñaanal Sénégal. mu ne mi ngi ñaanal Sénégal. di ñaanal Gambie. di ñaanal Gambie. di ñaanal Mauritanie. di ñaanal Mauritanie. di ñaanal Mali. di ñaanal Mali gii. di ñaanal yëpp ba ca. di ñaanal mboolem réew yi. Nigeria ba ca Soudan. Nigeria ba Soudan. ba ca Misra. ba ca Misra. yëpp. ñoom ñëpp. bàyyi ne réew yooyu li ñuy fasante ko lépp réew mu ci nekk ay doomam a nga fa. di mu ci nekk ñu ngi fi toog. réew mu ci nekk lu ca bàyyi toog di toog ci jotaay bii di dégg. borom tañ laay la ngeen seen. borom tañ laay ci kanam. professeur yi nga xam ne. mooy professeur yi nga xam ni. gouvernement Misra ñoom ñoo leen xabar. gouvernement Misra. ñoo ko xamal bàyyi lii ci liggéey bi ko war ci diine lislaam ñoo di dimbale ci njàng mi ñu dikk jàppale bàyyi nag di ko dimbale ci njàng mi ndax xam-xam bi gën a yokku mooy am kattan di wér bàyyi nee ba muy am kattan tey wér ma dimbale ci booba daal dëgg dëgg njàng moom soxlu ku ko ci dimbale mbaa di ko difi mooy kenn ku fi jógee dem ci kenn xam-xam booba daal nanguwut kenn jógee moom dem kenn ñu la fa xamal lenn waaye léegi mag ñëw nag ñëw na. lu ma dimbale. soxla naa lu ma dimbale. soxla naa lu koy mën a dimbale. lu ko remplacé ci njàng ma doon def. tam nekk si it nag. yàlla na ci dimbale. te dëgg dëgg moom day naan ko ci dimbale. jàngal naa ay fóote yoo xam ne. jàngal naa ay fóote ñu ngi sant dara. fóote yëpp dégg nañ leen ñu sant ay xam ne jamono. ku ma dimbalee toppul benn taalibe bi ñu may jàngal sax amoo ko ku ko dimbale toppul ko benn taalibe rek ci mboolem li muy jàngal xamut mooy jàngale moo leen di toppul gannaaw bi àll yooyu gën a gàtt ndax bëri yi sax amoo ko ma ko jàngal àll yooyu gën a gàtt kii ndax bëri yu xamut kenn ku ko mën a toppul léegi alhamdulilah daara yu bëri léegi daal alhamdulilah yal na yàlla dolli daara yu bëri ngi fi misre ñooy ay suñu loxo misre ñëw leen fii may suñu loxo ci loolu loolu dañ sa barke rek ko mën nag. jaami wala sar gi nga xam ne. sar gi nga xam ne. junne ak luy bëgg a mat ñaar téeméeri at. junne ak luy bëgg a mat ko samp. lañ samp jàng boobu. muy tas xam-xam ci àddina si di ko wasaare ñu ngi tey ci ñu ngi doon la nag. dëgg dëgg dëgg xam-xam xam-xam daal misra la cosaanoo misra daal fa la xam-xam cosaanoo jàng naa ci téere maa ko nekk li ko bi Cheikh Lazar ñëwee bàyyi wala jàng na ci téere keroog ba fi Cheikh Lazar ñëwee mi ngi koy nekk li ñu ne xam-xam mi dina sax foofu lañ ko béyee ñu ne xam-xam mi dina sax foofu lañ ko béyee ndax fa la yonente bi feeñee moom mi sos xam-xam. ñu ne Baxdaad ne Baxdaad day fa lañ ko bojjee ca mbar ma. ko it nag. Misra fa ko toggee. Misra nag fa lañ ko toggee lépp yobos. réew ci des ñu xam Afrique ak réew ci des yëpp la. Afrique ak xam-xam mbir na la ne xam-xam mbir na Bagdaad lañ ko bojjee. Bagdaad lañ ko bojjee. wan ko. wan ko fa it nag. foofu la xulafaaw yi nekkoon. Sidina Ali dëkkoon. foofu la Sidina Ali dëkkoon. yonent ne mooy buntab xam-xam. ci yonent wax ci xam-xam ne moo di buntab xam-xam. waaye Misra fa lañ ko toggee ba ñu mën koo lekk. waaye nag Misra lañ ko toggee ba ñu xam ñu mën koo lekk. waaye ñun Afrique bi ba ko ñëwee toggee la ko. waaye ñun Afrique bii dëgg dëgg ba ko Misra toggee. lekk nañ ca te kenn xëppale wuñu ca it nag. kon nag. kon nag. su ma soroon ñëwee. su ma soroon ñëwee. di dimbalante ak ñun. te lépp yàlla baaxam suñu président la bi. te lépp day baax na yàlla baax ci Noora. ñoom samay xarit lañ ñaan naa leen professeurs yi ñëw di jàngale. baax na ay xaritam lañu. ñaan na leen ne damaa bëgg am ay professeurs yu fi dikk. jëm a dimbali ci njàng bi. waaye. waaye kat. dëgg dëgg bu ko sëñ war a dëgg doon du jikk. waaye ba mu nangoo dafa bind leetar Sadaat. kii kay àtte Misra. ne ko d'accord na ci. moo di tey bi nga ñaan loolu mu dikk. bàyyi leen loolu moo tax gaa yi ci kaala yi mën a dikk. bu doon loolu kat duñ fi mën a ñëw. mu ne dëgg dëgg bu doxu doon loolu duñ fi mën a ñëw. moom ni ñu dimbale da nga am jàngalekat yi ñëw. bàyyi ne kon nag moom mi ngi dimbale ba nga xam jàngkat yi mel ni gaa yi toog. kooku daal bàyyi ne ñu ngi koy ñaanal te ñu ngi koy gërëm kat. te bàyyi ne lu feeñ ak lu nëbbu fu ñu ñaanal rek ñaanal lañ ko. ndax dëgg-dëgg ku ñaanal Sénégal de luñ ca biir bala ñaanal nga ko. ndax Sénégal dafa tëkkoog tudd seen wax. tudd seen wax tudd seen wax. boo ñaanalee Senghor ñaanalee Sénégal boo ñaanalee Sénégal ñaanal. boo ñaanalee Sénégal bàyyi leen ñaanal nga Senghor boo ñaanalee Senghor it booba ñaanal nga Sénégal. ñaanal Senghor yàlla na ko yàlla wattu. bàyyi mooy ñu ngi ñaanal Senghor yal na ko yàlla wattu yaara bi yal na ko yàlla dimbale yaara bi teer ko ci luy jëriñ réewam te dimbale ko dam sattal ko yaara bi ñu ngi ñaanal jaara itam loolu ak mboolem ñu si def itam yeneen ministère yu bari ñu ngi fi jógee seeni réew. waaye ci seen turi bopp rek lañ ñëwuñ ci seen turi bopp lañ ñëwuñ ci seen turi président. ay ambassadeur ngi fi. ay ambassadeur ba tey ñu ngi bu Misra ngi fi. bu bu Mauritanie ngi fi. bu Mauritanie itam Pakistan ngi bu Pakistan moom it mi ngi fi. bu Nigeria. bu Nigeria itam kooku it mi ngi fi. ambassadeur. Iran it. bu Iran it. kooku it mi ngi fi. ambassadeur moom. ambassadeur moom. raw na ministère. raw benn parti rek. benn parti rek lañ ko dégg. lay représenté réewam. ca lay wuutu moom réew mi la woon. ambassadeur moom fuñ ko taaj. moo wuutu réew ma ba fa taaj nit. kenn nit la ko waxoon daal mu ngi toogal xeetam la ko xam ne xeetam la toogal. maa leen di gërëm te maa leen di. bàyyi leen ñooñu it ñu ngi leen di gërëm te di leen ñaanal yàlla. di ñaanal seen réew. di ñaanal seen réew yi leen di taat ñu fekk jotaay bii. di leen ndokkeel itam. di leen ndokkeel ci guddi gii nga xam ne ñu yéen a ko bopp te wute wu leen ko. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam. jërëjëf. yow ma tafagat ko la rek doo ko kat te doo ko yàq. nga dégg nga dara de. Thank you. سيدنا محمد أشرف خلق الله تبارك وتعالى وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإني أوجه إليكم إخواننا العرب شكري وتهنئتي lakum wa li bilaadikum alamu anna kulla waahidin minkum yaa ashaabal maali sufaraa naayibun an ummatihi kullan laysa ahadukum mujarrada wasiirin ah, kullukum naayibun an al ummati jamiian wa kullukum ذمته صديقة لنا ونحن صديق لها كلكم رئيسه صديق لنا ونحن رئيس له وجهوا إليكم تحياتي والتهاني والشكر في هذه الليلة المباركة ليلة ذكرى مولد نور مولد الهدى mawridul mawridul xayraati wal barakaat li jamii shuubi wal umami wa naanu naxtafiru bi hadihi dikra mahabbatan wa taxmiman linnabii sallallahu alayhi wa sallam wa musaarakatan maa jamii almuslimiin fi mashaariqi al ardi wa maqaaribiha <clears throat> wa تشاركوننا بحق ونحن نشارككم بحق ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا بركات هذه الليلة وأن يجعل الخير في أعمارنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وتحمل تحيات ilaa bilaadikum alxaaliyati indana jumhuriyatu misra al arabiya wa pakistan wa mauritania wa iran wa najriya alladina massalahum huna sufaraahum والقائم بأعمال سفرائهم وأنا أقدر هذا العمل تقديرا وأعجب بهذا الأمر إعجابا عظيما نعم وكذلك منظمة الفتح منظمة الفلسطينية المجاهد المجاهدة المكافحة في سبيل تحرير بلادها ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون وطنه فهو شهيد man qutila doona ahlihi fa huwa shahidun wallahu tabaraka wa taala amarana bi qitaali a'daai l-islam a'daai l-watan wal qitaal بحق إن نصرنا الله نغلب على أعدائنا وإن ابتلانا فغلبنا فننو إلى إحدى الحسنيين إما imma nasru wal ganimatu wa imma shahaadatu wa rida allahi tabaraka wa taala wa duxulu ljannati annaimu lmuqimu ila al abad la wasilu alaykum alkalam wa taxmilu taxayaana ila biladikum wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh جمهورية مصر العربي أعترف بالجميل من أساتذة الذين أرسلوا إلينا هذه البعثة الكريمة التي تقوم بالواجب وفوق الواجب ونحن سررنا بهم غاية السرور ووافقونا غاية الموافقة لأنهم علماء عاملون أتقياء mataana allahu bihim jamian wa mataakum bihim jamian wallahu yansuru rosa biladikum yansuru rais sadat wa shaa iran wa raisu britania wa raisu nigeria wa raisu pakistan wa wajjihu lahum shukri wa tahiyaati wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mooy lan mooy lan soob na ko bu amal ay mbindeef da sàkk mbindeef yëpp kenn xamul dayoo yàlla sàkk ci mbindeef ñu dëkkee àdduna sii yi ñëw ci seen jamono yee rek ñu ne yàlla bind aadama aadama la yàlla mujj bind bi aadama ñëwee yàlla def ko muy doomu aadama yàlla teral doomu aadama ci mboolem ñu mës a bind doomu aadama la gën a tedd wax na ci alquran ne wala xat karam naa bani aadama wa xamal naa moom bil barri wal bahri wala sax naa moom ñëpp baati wa sax naa moom ñoom doomu aadama yàlla teral na leen te ñooy xalifa yàlla ci suuf dala ca aadama ba fi tey suuf si ay doomu aadama ñoo koy àtte de lépp lu yàlla bind muy suuf muy asamaan muy garab yi muy jur gi muy njaraamee muy géej yi muy jën yi dëkkee géej mbooleem mooy njaraaw yi nga xam ne ñoo dëkk ci jaww ji mbooleem lu yàlla sàkk muy garab yi nga xam ne samp na ko ci suuf si lépp doomu aadama rek moom moo tax mu ne moo leen bindal lépp loo xam ne bind na ko yàlla dind na lépp lu mu bind ngir doomu aadama rek ñoo koy jëriñoo suuf si ñoo koy dëkkee asamaan si ñoom lay tawal géej gi ñoo ci tukki di doxi seeni soxla waaw di dikk jën yi ñoo koy napp di dunde jur gi ñoo koy moom loo bu leen neexee ñu ren di lekk ñu ñu war leen waxamal naa am fil barri wal bahri doomu aadama rek jagoo war mboolem lu yàlla bind doomu aadama moo ciy war surru gi nekk ci war nag kenn ñu ne ko firnde waaye daal ñu xam ne doomu aadama rek moo jagoo war rek doomu aadama nag ba nga xamee ne yàlla sàkk na ko muy ndox ndoxam ma nii nekk ci biiram nga yem dafa tëdd waaw ci biiram nga di ko waral ci gannaawam nga yem di ko boot ñërëm boppam loo xamee ne waaw ne bu ñëwee màgg ba nga xamee kenn mënatu ko boot yàlla waaw ci daaba yi de ak saxaar yi bu fekkee ne tukki saxaar ndox yeeg saxaar jéer yi yeeg automobile yeeg ak avion yi léegi ci jamono jii wax eh, na comme li ne te yàlla tuddee waruwaay yi ne wal xayla wal bixaala wal xamira li tarkabuha wax na wa zinatan teg na ca ne wa yaxluqu maa laa taalamuun yàlla mi bind fas ndax ñu di ko waar. dana dana bind itam lu ngeen xamul de loolu. saxaar yi moo ci jëkkoon a feeñ yàlla sàkk ay saxaar ñu di ko doxee ci géej gi naaw gi mu sàkk saxaar jéeri far ñu di ko doxal ci jéeri ji loolu seetloo na léebu yaaram mu jëkk inna safina sa la tajri alal yabasi léegi